A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah nabiyyinaa Muhammadin al-amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'd. Fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati al-Hujuraat kon ñu ñëw fi ñu yemoon ci jotaay bi weesu laaya bi ñu gisoon la ñeenteel wa moom lañ nekkaatoon ñu war a jàll tey ci laaya bi ci tegu baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim walaw annahum sabaruu xatta taxruja ilayhim lakaana xayran lahum wallahu gafuurun raxiim mu doon wax kon ci waa banu tamim ñooñu la ñëwoon di jëllu mbiiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko yuuxu naan ko yaa Muhammad xuruj ilayna naan ko yow Seydina Muhammad génnal nga ñëw fii fekk si ñu loolu nag moo ki nga xamante ne mooy dem ci kër kilifa kër koo xam ne boroom xam-xam kër koo xamante ne ab sëriñ la bëgg yow boo demee daal moom mu bàyyi ay yitteem nekk ci sa yos parce que Ndakaaru nga jóge parce que Thiès nga jóge parce que nag yow Paris nga jóge wala Los Angeles kooku moom ñii wayem rek bëgg ñëw nag kër sëriñ bi bu ñëwee daal ñu ne ko sëñ bi daa fatu moom mu bëgg sëñ bi daal lan moo tax muy fatu ta man ma agsi bu léegi nag mooy na sëriñ bi bàyyi moom ci li mu nekk ngir ñëw man doxal ma samay soxla lijjantil ma samay mbir bu ko defee ba ma jëlaat samay mbir nag dem sama yoon moom mu dekkaat kalam ne kooku xam nga képp koo xam ne noonu nga mel mooy bu fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon nag mooy niir noonu ngay doxalee te loolu mooy ñi nga xam ne suñu boroom nee na ñi ëpp ñiy def loolu kenn amuñ ci xel ndax du ñu xalaat mooy bu ñu xalaatoon rek entre nit ak nit nan ngay ñëwee fekk nit nekk koo xam même bu doon nit la koo xam ne nitu normal la mu am ay yitteem nekk ci yow nga soxla boo ñëwee nga bëgg mu bàyyi ay yitteem nekk ci sa yitte yow ba pare après yow daal xalaatoo ko yow sa bopp kese loolu mooy l'égoïsme mooy li nga xam ne nit ki moom li xool mooy lu ko neex képp du xool sax est-ce que nit kii moom nii ma koy bëgg boobu mu defal ma est-ce moom moom dina xalaat taxaw ne mooy bu ma nekkoon place am est-ce que man damay bàyyi li ma war a def yépp bàyyi sama yitte ngir nekk man ci yitteem moom loolu bu ko xalaatoon dina xam ne lii waru la demee nii kon nag loolu tamit lu amaam solo la suñu waroon ne kon ne walaw annahum nete ñoom nag dëgg-dëgg ñoom ñoo ñu ñëw di la yuuxu gis nga waraw annahum te dëgg-dëgg ñoom nag bu doon ne sabaru muñoon nañu xaar ba nga génn ndax dangaa am nit ya ngaa nekk ci yoo xamante ne nii lépp ngir sa boroom la tabaaraka wa taala nekk ci sa biir néegu soxna yi nag kenn ci sa néegu soxna yi di dallu ñu taxaw fële di la yuuxu ak di la kii naan na génn yooyu ah nga gis ñenn ñi di xool seen montre di taxawaalu naan gaay mais sëriñ bi génnagul ba léegi loolu lépp ñàkkuk taalibe la ñàkk ak li nga xamante ni ab yarul lislaam moo la dugg moo tax nga mel noonu mu ne walaw annahum te dëgg-dëgg ñoom sabaru bu doon ne muñoon nañu hatta taxruja ilayhim ba li nga xam ne noonu ngay génne ci ñoom la kaana xayran lahum loolu de dëgg-dëgg waat naa ci yàlla ne moo nekkoon lu gënoon ci ñoom wallahu tabaram bi ghafurun aju jéggalaakoon la ci la defoon mooy ku defoon loolu meloon noonu mu nekkoon jikko ci yow noon nga meloon fexeel nga tuub ci sa borom boo delloo sa borom daal di lay tuubal ndax muñ dafa baax ngay muñ te xam ne mbir yi yàlla moo def tabaaraka wa taala kene suuf si nekkul na yow li la neex noonu la mbir yi di demee déedéet da ngay soxla lenn ñëw fekk nga war a xaar loolu nag da koo war a jàng en tant que jullit bu normal nga war di mën a muñ di xaar di bi di di di di di xaar kon nag mu ne wallaahu te boroom bi xafuurun aji jéggalaakoon la képp koo xam ne nii nga meloon boo ñëwee jéggalu rek borom bi dina la jéggal rahimun aji mu ne yaa ayyuha alladina amanu muy jàll ci beneen laaya boo xamante ne nii nag di wax nag ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo bëgg am benn dëkkuwaay ci kër ci bi alayhi salaatu wasalaam di kërug leer ak ñi nga xam ne ñoom la jagoo taf leen ci boppam alayhi salaatu wasalaam fokk ngeen doxe nii mooy ngeen nekk ay nit ñoo xamante ni comme ni ko laaya bi doxe mu ne yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal jaakum bu leen dikkalee faasiqun ab kàccoor koo xam ne dafa génn topp bi na ba in ci ab xabaar fatabayyanu na ngeen koy leerlu sëy ki nga xam ne nag moom moom mooy lii ngay leerlu de antu siibu mooy bu nit wax rek nga ne nga ne ngeen ne gongo déedéet dee leen leerlu antu siibu qawman bi jahaala ndax bu ngeen ko defulkat di ngeen dal ci ay nit bi jahaalatin ndax dara tegu leen ko nag ndax ñàkk vigilant ak seenu réer ndax waaja lam leen nettali demewul noonu ngeen fondewu ngeen basé wu ci leen wax daal lam leen waxtu du dëgg ngeen nara dal ci ay nit fa tusbihu te bu ngeen ko defee ba bare nag di ngeen mujje ala ma fa'altum te la ngeen jëf nag naadimi na di ko rëccu fekk rëccu weesu lii nag mooy loolu am na ci jàngale boo xam ne ko mel ni ñoom Hamza ak al-Kisaa'i ay jàngkatu alquran nekk ci imaam yu mag yi ñoom awliyee ñu ne yaa ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ñoom ñaar ni ñu jànge mooy fatasabbatu te lool jàngilu alquran la moo xam ne mu sax la mu dëgër la mooy yaa alladina amanu yéen ñi gëm yàlla te dëggal im jaakum bu leen dikkalee faasiqun ab ab kaccoor ab génn topp bi na ba in ci ab xabaar ab information fata sabbatu na ngeen ne def tasabbut bi mooy fexe dëgër lu mbir mi est-ce que kii li mu nettali noonu la demee wala déet moolu nag gis nga laay yi suñu boroom nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim bala ñoo ñëw ñoom dañuy wax ne rahmatullahi alayhim en tout ci ñoom dañ naan aaya bi dafa wàcc ci nga xam alwalid ibnu oqba ibn abi mu'ayt muy alwalid ibnu oqba benn saxaaba la woon boo xamante ne nii moom ak seydina uthman ibn affan radiyallahu anhu di xalifa bu mag bi sa ñeent ñetteelu xalifa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñoo bokkoon yaay waaye baay lañ bokkul baayu alwalid bi moo doon oqba ibn abi mu'ayt kaccoor bu mag bi bokkoon ci ñi gënoon a tar mbugal ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ba mu nekkee makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima moom Uqba boobu mooy ko ko xojoon xojoon ko xoj ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam nokki gi di naaja arrêté benn doomam nag di alwalid nga xam ne dafa joon tuub bokk ci sahaaba yonent bi alayhi wa wasalaam ñu ne moom la woon ndax yonent bi alayhi wa wasalaam daf ko yónni woon gaa yi nga xam ne nag mooy bi muy dem di yónni nit ñuy dem di dajale ci zakat yi mu dal di koy yónni ci ñi nga xamante ne mooy waa banul saar bi nga xam ne mooy suuratul xashr yi mooy no waaw suuratu saf bi ñuy gis suuratu euh, bani nadir voilà mooy saar boobu mawlaana ibn abbas doon woote suuratu bani nadir naan lool mooy saar waa banu nadir loolu la biñ koy gis nga xamante ne nii Eh, gisoon nañ fa waa banul mustaliq ñii ba naafiq yi doon fa def seen jëfu yëf non te suuratul munaafiquun sax lañ ko gisoon ba naafiq yi doon wax wax yu garaaw yi naan bu ñu génnee la in rajaana ila al madinati la yuxrijanna al a'azzu min al adal loolu mooy laaya yooyu bañ koy gis gisoon nañ waa banul mustaliq nekkoon ghazwatu ban ghazwatul muraysi' yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokkoon ci xareem yi waa banul mustaliq boobu na bi ñu tuubee ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi jamonoy dajale zakat yi jëli zakat yi jotee azaka yi dafa yónni ki nga xam ne mooy al-Walid ibn Uqba mi daal di koy yónni ne ko demal nga dajale ji nga jëli ji li nga xam ne mooy zakatu ne mooy azakaay waa banu tamimi waa waa banu mustaliq bi nga xam ne ki lay dem nag ba ca yoon wa ñoom nag bi ñu yëgee ne mu ngi ñëw ñu kontaan génn ngir gatandu ko nag def mbooloo yu bari taxaw ca buntu dëkk bari ko xaar bi mu leen séenee nag mu tiit foog ne ñii dañ koy waajal ngir faat ko ndax kat li nga xam ne mooy ak ñàkk a noonoo ak noonoo ngoo goo xam ne dafa doxoon seen diggante moom ak ñoom te laata l'islam di ñëw laata ñoom ñuy dugg ci lislaam loolu nag daal di yëngu ci xolam mu foog ne loolu lañ koy waajal ngir rey ko mu daal di daw nu gën a gaawe dellu ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñoom nag daal di nañuy bañ a joxe zakat yi te naroon nañ maa faat yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam nag daal di waajal ne sayyidina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu jógal nga waajal benn sariya benn armée boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem nga xam ne bi benn dog ci nga xam ne mooy soldat yi bi nga xam ne ci la leen waajal ngir ñu dem dali ci waa banu tamim bi nga xam ne loolu am na nag seen kilifa ga di alxaaris ibn abi diraar nekkoon ci ki nga xam ne mooy mooy mooy waajur wu góoru benn kenn ci soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam di sayyidatuna juwayriya radiyallahu anha baayam nag moo jiite woon waa banu Mustaliq moo ne woon seen kilifa mu daal di nag ñëw bi mu gisee mu daw kooku kiñ ko yónni kiñ leen yónni mu ñëwoon waroon na ñëw seen dëkk bi mu daw moom mu topp ci nag bi mu agsee ginnaaw gi mu ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di waajalub armée ngir dali seen kaw mu ne leen lan la ñu ne ko yéen yéen a yéen a bañ joxe zakat ba pare bëggoon a rey ki ma leen yónnee mu ne leen déedéet demewul noonu dew yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom dañu génnoon sax di ko tatagal ngir daal di koy daal di koy accueillir waaye nag laata ñu ñooy gis moom ñu jekk gis ko mu dëpp xamuñ li xew looloo tax ma ñëw léegi nag suñu borom wàcce laaya bii ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi gëm te dëggal in jaakum bu leen dikkalee faasiqun ab kàccoor bi na bayin ab génn topp bi na ba bayin ci ab xabaar fatabayyanu na ngeen koy leerlu bala an tusibu qawman ndax bu ngeen ko deful kat li ngeen di risqué te li ngeen di dal mooy da ngeen di dal ci ay nit bi jahaalatin ci gréer ngay tegu ndax da teguwul ci xam-xam da ngeen ay rumeur ngeen ko teg fa tusbihu ngeen mujj bu ngeen ko defee ala ma defoon nag